lii la riwaay al aswad bi doon wax sànq rahmatullah alayhi mu mel ni même julli bi la alors que du même julli bi la ay fan après la ah mu ne ginnaaw gi yonent bi alei satu salaam benn jour mu daal di yëg ak tam xiffa mooy feebar bi intensité taru feebar bi daal di wàññeew fa xaraja bayna rajulayn mu génn jàppandoo di jàppandu ci diggante ñaari nit mu ne ahaduhuma al abbaas waaw ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar al abbaas mooy al abbaas ibn abdul muttalib di bàyyite xëb waaw radiyallahu taala anu moom gisoon nañ tar am lu keneen ki mooy waxu ko waaw euh, mu ne e, kantaal imaam alxaafis dane fii nag waqaa waaw ci imaam alxaafis noo imaam alxaafis wax jara barki yàlla noo jazaahu llahu anil man damay imagine moo amee buur yàlla loolu la moo tàggat ay boroom xam-xam pour xeet yoo xam ne mais moom il est incontournable al imaam alxaafis ibn <laughs> moo tax suñu sëriñ ko woowe pont bi <laughs> mooy pont bi nga xam ne moo relier jisr bi relier entre ñu njëkk ñi ak ñi mujjee ñëw mooy boroom xam-xam ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi mooy il est incontournable barzax la moom ab barzax la <laughs> non non mooy en fait mais ki ñi kii kii moom ak mbokkam yi boroom xam-xam yi dañu jeexal seen dund ci xam-xam quoi. la ilaa ak ak bi nga gis recherche oui 852 la génn àddina mu tolloog vers 1400 ay 40 et quelques yooyu 1400 ci eh, atum grégoire mooy euh, grégorien <coughs> mais mais mais yaa subhaanallah mais dalay defal moom moo tax euh, à vrai dire Fathul Baari bii du du du sharaawu Sahih Imam Bukhari kese mais sharaawu kutubu sitta la waxuma kutubu sitta rek waaye yeneen yëpp waaw maajim yi li ngay imamee imaam alxaafid imaam alxaafid ibn xajar wallahi jazahu llahu an l islaami yal na ko borom bi subhaanahu wa taala boole ko ki nga xam ne moom la doon liggéeyal li nga xam ne mooy sunnaam mu yonent bi aleyhi salaatu salaam fu mu nekk ëllëg ñu bokk fu ñu nekk mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko yonent bi alayhi salaam ñooy dëkk nii non parce que non imaamul xaafis li mu def amin waaye nee leen amin waaw non parce que non non liggéey bi mu def c'est inimaginable waaw c'est inimaginable waaw moo tax det bi tegu woon ci xeetu yonent bi alayhi salaam hein ci sara saxi imaamul Buxaari moo ko def waaw moom moo ko moo det boobu bor boobu imaamul Buxaari liggéey bu réy bi mu def moom it teg saxiix bi léegi nag mu des ku ñëw saraa ko commenter ko leeral ko moom moo ko def boo ak mbokkam yi mbokkam ma al al-Ayni ak ñooñu ak tamit ñi nga xam ne non c'est fou fou fou jazaahumullahu mu ne moom al imaam al-Haafiz mu ne waqaa rot na fi riwaayati Aasim an Shaqiiq an Masruuq an Aa'ishata fa xaraja bayna Bariira wa Nuuba waaw imaam al-Haafiz mu ne haa xam nga xadiis bi dana dafa génn yonent bi alayhi salaam jàppoo ñaa mooy ñaari nit la la la doon la doon sukkandikoo kenn ki di al abbaas ibn abdul muttalib mu ne waaye waaye waaye rot ci li nga xam ne mooy xadiisu riwaay boo xam ne ci Aasim la jaar mu jële ko ci Shaqiq ah an Masruq mu jële ko ci Masruq an Aïsha Masruq jële ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu foofu dane foofu Seydina Sayyidatuna Aisha dane fa xaraja bayna Barira wa Nuuba yonent mi alayhi salaatu dafa génn diggante mooy di jàpp Barira mooy jaam jigéen boobu ci moom la doon euh, jàppande ko wa Nuuba ak Nuuba Nuuba bi nag gis naa al imaam al-Hafiz Ibn Hajar ba léegi mu ne tanbiih mu ne lii nota bene téeléen benn mbir mu am solo gi am na ñenn ñoo xam ne dañ ne nuuba mii ñoo xam ne nuuba dañ ne ab jaam bu jigéen la woon mu ne déedéet nuuba jaam bu góor la woon bu ñuul boo xam ne ab esclave la woon boo xam ne bu fa newoon moom la mais du jigéen de parce que xam naa Barira bi comme que Barira jigéen la Barira mooy mooy xaalis bu Barira siiw na mooy ndaw soosu nga xam ne ña ko moomoon dañu ne bañ ko bëggee bañ defee mukaataba mooy bindanteeg moom ngir après moo libre bu joxee alal Sayyidatu Aisha ñëw ngir mu ñëw wax ko Sayyidatu Aisha ngir mu jàppale ko ci Sayyidatu Aisha ñëw gaa yi ne ko waaye nag à condition waaw ñun ñooy ñun ñooy téye li nga xamante ne nii mooy walaa gi ñoo koy moom mooy lay séq gisoon nañ ci wàllu euh, aj gi mu naan aj gi kii bi waaw seulement da <laughs> dañ cee yàggoon euh, miraas mi walla al mooy loolu wax nga waxoon nañ la jaam bu jaam boo xam ne dafa boroomam dafa moom dafa génn àddina ki ko libéré woon ki ko moomoon <coughs> daal di nekk koo xamante ni nii euh, euh, moom jaam bi génn àddina te bàyyiwu fi kenn koy doon ki nga xam ne moo koy doon mooy kan. mooy ki nga xamante ni nii mooy ka ko libéré woon wala ko ko moomoon ñoom nag ñu ne loolu la ñuy jënd quoi loolu moom euh, mën nañ ko libéré mais loolu ñoo koy garder bu ko Sayyidatu Aisha libéré it moo koy garder mooy barrière rek xaar mooy barrière mooy njàm boobooba diggante moom loolu la imaam al-Hafiz ni leeral nii xam naa nag ki wax loolu mooy looloo ko ci yóbbaale le fait que euh, que euh, Euh, tudd na Marina fii mu ne nuuba kon nuuba jigéen la mu ne déedéet nuuba du jigéen de waaw nuuba góor la waaw mu ne nuuba góor la voilà <laughs> léegi mu ne kon fa xaraja mu ne kon ñëw na ci riwaay boo xam ne diggante Barira ak nuuba la jël ñoom la woon mu ne kamaa qaala Nawawi bi annahu xaraja mu ne loolu wa wa yujma'u kama qaala an-Nawawi mu ne loolu nag bon léegi mooy eh, léegi nu ñuy dajale affaire bi ah nees koy dajale riwaaye bii nee na Seydina Seydina al-Abbaas ibn Abdul Muttalib la ci moom la doon sukk moom la doon jàpp moom la doon jàppandiku ak keneen te keneen ki fin bi dina ko wax mu ne ko Seydina Ali ibn Abi Mawlana ibn Abbas bu bu Ubaydillah demee wax ko ko dina ko ne kooku Sayyidatu Aïsha waxu la mooy Seydina Seydina Ali mooy Ali ibn Abi waaye mais riwaayu bii nag ne moom li gën la woon jaam bu jigéen boobu ak beneen jaam boo xam ne euh, euh, bu bu ñu libéré Barira dañ koo libéré woon mooy libéré na ndax Sayyidatu Aisha moo ko jëndoon moo ko libéré woon moo ko jàppale woon nuubaat beneen jaam bu góor boobu nag bi riwaaya bi wax lool nag mu ne loolu daje wa yujma'u nan lañ leen di boole mu ne nañ leen boolee boole kama keem ni nga xam ne qaala la wax an-Nawawi al-imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf ah an moom nii itam moo laa ilaa mooy seen moo tax ma ne seen moo mooy ñoom rek seen mbokk yooyu rek <laughs> allahu akbar boroom xam-xam yi Allahu akbar yal na buur yàlla boole ñu ci zumratul ulama waaw keroog bu Seydina kii eh, Muaaz di jiite eh, nit ñi boroom xam-xam <laughs> nekk ca kaw waaye waaye yal nañ nekk ca ñi ko gën a jëkk waaw wa ma zalika bi aziz jafewul buur yàlla ah ñun ñépp mu defal ñu ko ñu ñépp mu ne dinañ ko dajale comme ni al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax dane bi annahu xaraja min al bayti ila al masjid bayna haadayni wa min thumma ila al maqaami ila maqaami as-salaah bayna al abbaas wa ali aw yuhmalu ala ta'addud waaw mu ne loolu nag mën nañ koo boole comme ni nga xam ne al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi loolu la wax moom da ne mën nañ koo boole ci lan. keneen yonent bi alayhi salaam bi muy génn ah. li muy génn dafa euh, dafa dafa dafa ñii la jàppoo ñii ñoo ko euh, euh, mooy Barira ak Nuuba ñoom ñaar ci début bi ñoom la ba ñëwee bay jege nag fa muy jullee Seydina Abbaas ak Seydina Ali daal di koy jàppoo awuleen jàppoo ko ba indi ko foofu mu ne waaye rek mën nañ ko yenn ci ne mooy lu bari la xew mooy que ni en fait mooy li ta ala ta'addud mooy lu bari la xew mu ne waaye dullu alayhi dina day tegtale nag xew-xew bi du benn xew-xew kese maa la nga xam ne fii riwaayati Daaraqutni moom la al imaam ad-Daaraqutni solo annahu xaraja bayna Usaama ibn Zayd wal Fadl ibn Abbaas mu ne mooy li al imaam ad-Daaraqutni rahmatullahi daal di solo que yonent bi alei saatu salaam bi mu doon génn diggante seydina usaama ibn zayd la ak alfadl ibn abbas mu ne wa amma ma fi muslim annahu xaraja bayna alfadl ibn abbas wa ali fa daaka fi xaali majiihi ila bayti aïsha loolu gisoon nañ ko sànk mu ne kanta mu ne kon gis nga imaam ad-Daaraqutni bi moom boobu dane eh, riwaayam bi dane non diggante seydina usaama ibn zayd ak alfadl ibn abbas wa amma ma fi muslim kantaa li nekk ci riwaay imaam muslim mooy xadiis bañ gisoon ba muy door a feebar ba ko feebar bi ginee metti euh, tar ca kër sayyidatu Maymuna ba mu laaj leen ndigal ngir mu nekk sayyidatu Aisha ñu ko doon yóbbu foofu dane ngoo xam nañ la riwaay boobu am na bu ne al abbas am bu ne al fadl ibn abbas ak keneen koo xam ne ubaydillah ba mu ko laajee mawla mawlaana ibn abbas na ko kook sayyidina ali la mu ne loolu fa zaaka fi haali ila bayti Aïcha mooy ba muy jóge kër sayyidatu Maymuna di ñëw néeg néeg sayyidatu Maymuna di ñëw néeg sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag kon affaire bi loolu moo jëm ci lool moo tax euh, côté bi euh, dinañu ci ñëw xam naa dañuy bàyyi ba feew xadis bi bi mu naan waxoo xam nga kaw kan la woon kim la waxul keneen ki waaw mooy kon gis nga ne kon riwaaye yi hein yii nee nañ Seydina al Abbaas ak Seydina Ali ñii wax ne Barira ak Nuuba beneen bi wax ne Seydina Usaama ak al Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhuma kon mooy gis nga affaire yi ku nekk te loolu mooy soriw fi mu doon dem soriwul sori boo xam ne kii day dox ba ci fii arrêté joxaat ñeneen ñaar ñi ñooñu jëlaat ñeneen ñaar jëlaat ñeneen ñaar jëlaat ñeneen ñaar mooy loolu <laughs> moo tax le fekk mu ne mbir mi li niru mooy dafa bari lu mu xew <laughs> mu nekk loo xamante ne nii lu jara bàyyi xellata lu ama am solo la léegi mu ne kon fa xaraja bayna rajulayni ahaduhuma al abbaasu li salaati dhuhri wala gis nga <laughs> mu ne mu génn kon summa inna rasulallahi mooy bien après la moo tax Seydina Aïcha wax foofu ne mooy wana fi ñu romb sànk mu ne Seydina kii Abu moo doon julli fan yi yépp summa euh, moom fa salla bihim Abu Bakar tilkal ayyaam Seydina Abu Bakar jiite leen fan yooyu yépp lële gee la commencé woon <laughs> du boobu la génn de <laughs> waaye bii nii julli tisbaar la woon ci la mooy quelques jour après wala te suba ga yonent la saa saa dafa yëg ak tan fa xaraja bayna rajulayni ahaduhuma al abbas li salaatil li salaati zuhri ngir lan julli li nga xamante ne nii mooy tisbaar waaw waaw moo tax al imaam al xaafis mu ne lii nag leer waaw huwa sarihun lii moom dafa leer nañ kay julli bii kon salaatu duhur lu tax li hadihi riwaaya waaw kaanat huwa sarihun fi anna as-salaata al-madhkuurata kaanat ad-duhur wa za'ama ba'duhum annaha as-subh waaw mu ne lii moom leer na xadiis bi dañuy wan ne affaire bi julli jooju kon mbir mi tisbaar la woon ci la yonent bi ak tan mais pas beneen jour mu ne waaye am na ñeneen ñoo xam ne wa za'ama ba'duhum anna subh am na ñenn ñoo xam ne ñoom dañ ne mbir mi fajar la woon jullit fajar la woon mu ne wastudilla bi qawlihi fi riwayati arqam ibn shurahbil an ibn abbas wa axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alqiraata min haythu balagha abu bakr mu ne loolu nag liñ ko layele wax jooju ne fajar noonoo fajar la woon ñi ne woon fajar la woon hein ñi ne woon fajar la woon ñoom dañu ne non non non non ñoom bokk lan lañ leen layal liñ leen layal mooy que ne mooy li riwaaya al Arqam ibn Shurahbil bi an ibn Abbas mu jógee ci Mawlana ibn Abbas mu ne wa axada yonent bi alayhi salaam commencé bi mu ñëwee dab si say na yëgu tan benn bés boo xam dane di jiite na eh, Seydina Siddiq jiite ñu ne ñooñu ñu ne fajar la woon lu koy wane ñu ne na xadiis Mawlaana Ibn Abbaas bi dane yonent bi saa saam bi mu ñëwee Seydina Siddiq fi mu doon li mu doon tari ci alquran fa mu yem ci la yonent bi saa saam continuer wa axada Rasuulullaah sallallaahu wa sallam al-qiraa'a min haythu balagha Abu Bakr fi nga xam ne fa la Seydina Siddiq yem foofu la jël continuer ko mu ne haaza lafzu Ibn Maaja wa isnaaduhu hasan al-imaam mu ne lii mooy expression wu yi nga xam ne moo rot ci euh, musnadu al imaamu non ma naan musnad euh, sunanu al imaam al ibnu maaja al qazwini rahmatullah alayhi wa isnaaduhu te càllaloon xasan lu baax la mu waaye fil istidlaali bihi nadar waaye nag tegtaloo lii que julli fajar la woon loolu am na lees ciy seet lihtimaali an yakuna sami'a min abi bakrin al aaya mooy li tax ñu ne fajar parce que mooy que ne yonent bi alayhi salaatu salaam continuer njàng mi fa Seydina Siddiq yemoon loolu loolu est-ce que loolu kese mën naa wane ne loolu fajar la wala boog jahriya la jullit jahriya la boo xam ne ci kaw lañ ko am mu ne déedéet loolu loolu nag di ci tegtaloo ci lii nadar am na lees ciy seet waaw lihtimaal yi ndax yenu gum mën a yenu an yakuna sami'a min Abi Bakr al aaya allati kaana intaha ilayha xaasa wa qad kaana sallallahu alayhi wa sallam yusmi'u al aayata ahyaanan fi salaati sirriya kama parce que c'est possible que ne yonent bi alei Abu Qataada bi ah. mu ne yonent bi alei saatu salaam kaana yusnu'una al aaya wal aayatayn bu doon julli ay tisbaar yooyu ah léeg-léeg da doon mooy ñun dañ doon dégg muy wax aaya yi te pourtant julli wax ndànk la mu ñuy déggloo ñaar benn wala ñaari aaya yooyu waaw mu ne loolu lan mooy tere que ne moom bi mu jegee Seydina Siddiq Seydina Siddiq kenn dina ko euh, niru yonent bi alayhi salaam moom it muy def noonu waaw ni yonent ma lay sarsam doon doon jànge tisbaar léeg-léeg mu wax aaya bi ba ñenn ñi ñi ko jege di ko dégg te pourtant tisbaar lay jiite wala ñaari aaya lay julli wala tàkkusaan Seydina Siddiq def noonu yonent ma lay sarsam dégg foofu def moom comme nam doon def wan dégg leen benn wala ñaari aaya waaw mu ne su malaw sulima lam yakun fihi dalil ala annasu mu ne même sax buñ tegoon ihtimal bi yëpp ne nañ teg nii non supposition nañ bàyyi waaye boo nañ d'accord que euh, nañ nañ teglee mu ne même bu doon lool la mënuñ cee sukkandikoo que ne lii fajar la xewoon waaw bal yahtamil an takuna al maghrib <laughs> am na beneen parce que salaat jahriya bu dee lool la rek kon bu boobaa dañ leen leen lu tax ngeen ne fajar mais man na nekk timis non ndax lan faqad thabata fi sahihayn rot na ci sahihayn mooy hadith yaa ummul fadl ummul fadli lubaabatu bintul xaaris yaayu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi wal mursalaati urfa thumma maa sallaa lanaa ba'dahaa hattaa qabadahu Allah mu ne bu loolu même buñ d'accord ne suba suba euh, fajar la dañ naan la mais fajar mën na koo bañaloon mën na possible mu nekk maghrib muy timis lu tax parce que rot na ci saxiixay ne xadiisu ay ummul fadli <coughs> sayyidatu ummul fadl ah zawju al abbas muy boroom këru sayyidina al abbas ibn abdul muttalib non maanaam soxnaay sayyidina al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhuma mu ne <coughs> mu ne dégg naa man ummul fadli lubaaba bint al xaaris radiyallahu anha dégg naa yonent bi alayhi jàng ci timis wal mursalaati urfa moom la doon tari <coughs> ginnaaw gi ma salla lana ba'daha hatta qabadahu Allah jiitewuñu après boobu yonent bi alayhi salaam jiite waatuñu ba ni ko borom bi di fabe di ko yóbbu ila rafiqil a'la kon nag ba ni muy gaañoo wal mursalaati <laughs> timis demal réewum wolof di tari wal mursalaati ci ñenn ñi waaw fii mu ne wal mursalaat yi non wal mursalaat yi moom am na ñoo xam ne boo ko taree ci julli dañuy jàpp ne non kii nag vraiment baqara la tari ko waa moom <coughs> waaw ba pare nag di ut mu jaral na leen ut ngànt ne dootuñ dem waajooj wala dootuñ dem ci jàkka jooju parce que wax yow waa ji wax yow moom saar yu gudd yi rek lay tari wal mursalaat yi mooy saar bu gudd hein waaye ci wolof en tout cas ci ñu bari ci ñu tàyyel ñi gudd na te boo paree après ay film ngay seetaanee ay théâtre ak ay waxtaanee loo xam ne benn njariñ amu ci léegi nga ne yow julli gi wal mursalaati daa gudd yonent bi alayhi salaatu salaam danga mul fadl nee na moom la ñu mujjee jiite waaw dégg naa ko timis muy cari wal mursalaati urfa ginnaaw gi jiite waatuñu ba ni ko borom bi di moome mu ne wa hada lafdul Buxaari yi mu ne lii nag <clears throat> lii nii mooy expression bi nga xam ne moom la ci al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daldi indi mu ne mu ne mu ne imaam al xaafis laakin mu ne wa wa sayati te dina ñëw fii baabi wafa al wafaati min aaxiril maghazi te dina ñëw xadiis boobu waaw indi na ko foofu imaamul Buxaari ci buntu faatu yonent bi mooy maradu nabi sallallahu alayhi moom moo faati ak faatu yonent bi alayhi salaam te buntu boobu di ca feewu kitaabul maghazi xare yi ca xar mooy nekkoon laakin waaye wajatu mu ne trouvé naa baana baan ginnaaw gi fi Nasaa'i ci sunanu al imaam an-Nasaa'i anna haadihi as-salaa allati dakarataa Ummul Fadl kaanat fii bayti man imaamul xaafi après trouvé naa ci sunanu an-Nasaa'i këne ah ah, ah ah ah ah ah ah timis gii yaay Ummul Fadl li wax ne Yonent bi alayhi salaam jiitewaatuñu après moom lu dul ni ko borom bi jële mu ne gis naa ci sunanu an-Nasaa'i luy leeral ci këne eh eh eh, eh affaire bi ca kër ga la woon këram kër yonent bi aleyhi salaam këram la doon am ñu fa jiite woon doo yaay ummul fadli waaw mu al imaam Shaafi'i mooy wax na ci lu leer lii tuddoon nañ ko sànq mu ne bi annahu lam yusalli fi maradi mawtihi fil masjidi illaa marratan waahida waaw imaam Shaafi'i nee na yonent bi aleyhi julliwul nit ñi jiitewuleen lu dul benn julli kese ci feebaram bi mooy bii nii mu ñëw fekk Seydina Siddiq di jiite bii kese la yeneen yépp yim ne wax leen ko mu jiite yooyu yépp moo tax mu ah riwaaya bi ne summa salla bihim Abu Bakr tilkal ayyam Sayyidatu Aïsha ci xadiis bii ñu nekk bu Ubaydillah fi saxiixayn mu ne fan yooyu yépp Seydina Abu Bakar moo leen jiite ba benn bés yeneen ma lay saab saab yëgug tan après nag ci la ñëw jiite leen imaam Shafi'i yu rahmatullah alayhi mu ne julli gi keese yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga bi feebaram bi accentué woo depuis boobu ba ni mu génn àddina benn yoon kese la leen jiite ci jàkk ji waaw <coughs> mu ne wa hiya haadihi mooy julli gi nga xam ne allati salla fiha qaa'idan daf fay julli toog wa kaana Abu Bakr fiha awwalan imaaman bon euh, loolu après dinañ ci ñëw loolu mooy al imaam dina ñëw ci mazahib bi ci côté fiqh bi parce que boroom xam-xam yi fii dañ fee wute moo taxoon ma naan la nañu riwaaye yi dañ koy gis rek après quant à àttey yi dañuy bàyyi ci fin bi buñ ci paree ah imaamu Shafi'i moom nii la ko jàppe moo tax mu waxe ko nii wa kaana Abu Bakr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon jiite toog Abu Bakr moo njëkkoon wa kaana Abu Bakr Seydina as-Siddiq moo nekkoon aw awwalan début bi imaaman dafa commencé julli ji nekk imaam summa saara ma'muuman ginnaaw gi mu mujj nekk koo xam ne moom la ñuy jiite ndax bi yonent bi saa saam daf ko bàyyi moom yonent bi saa saam jiite yusmi'u an-naas at-takbiira muy déggloo nit ñi li nga xam ne mooy takbiir waaw kon. Euh, lii nii kon mooy ñu ngi ci ban côté mu ne après leen saar-saam kon daal di ñëw waaw di jàppandu am diggante ñaari nit yoo xam ne ñoom la doon kii après bi mu ñëwee kon gis nañu côté boobu wala fa xaraja bayna rajulayni ahaduhuma al abbas li salaati dhuhri ngir julli tisbaar waaw pour leeral ne mbir mi tisbaar la woon voilà mu ne wa abu bakr yusalli bin naas mu ñëw fekk seydna abu bakar bi jiite nit ñi mooy commencé na julli ji mu ne fa lamma ra'aahu abu bakr fa lamma ra'aahu abu bakrin dhahaba li yata'axxara fa awma'a ilayhi an sallallahu alayhi wa sallam an laa yata'axxar nee bi mu ko gisee bi mu ko gisee mooy la mooy da koo yëg moo tax ci riwaaye bi nga xam ne moom la al imaam al aswad bi jaar al aswad dane mu jëla ko sayyidina Aïsha radiyallahu anha dane fa lamma daxala al masjida sami'a abu bakrin xassahu dahaba yata'axxar waaw mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alei di dugg si noonu ñu jàppoo ko muy dugg si ah, sayyidina Siddiq dafa dégg tànk yi ak nii mu xam ne ñépp a ngi taxaw di julli kon kiy ñëw mel ni mooy yonent bi alei la war a doon waaw mu ne imaam alxaafis wa fi riwaayati arqam ibn shuraabil an ibn abbaas fi haaza alxadiis falammaa ahassa annaasu bihi sabbahu axrajahu ibnu maaja wa gayruhu bi isnaadin hasan al imaam alxaafis mu ne boo demee nag ci riwaay imaam ibnu maaja bi sanadin hasan foofu muy riwaay imaam ibnu abbaas boo xam ne dane nit ñi biñ yëgee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di ñëw dañoo sa tasbiix waaw subhaanallah ko loolu góor ñi noonu lañuy def bu ñuy julli ah bu dara xewee ngir Seydina Siddiq daal di yëg ne ah yonent ma lay saab saab ñëw bi mu ko yëgee nag dahaba li yata'akhkhar mooy mu commencé ngir def reculons ah mooy alqahqara mu war a reculer ngir may yonent ma lay saab saab mu taxaw fi muy jullee fi muy jiitee bi mu koy def fa aw ma ah yonent mi alayhi salaam def ko signe ilayhi annabiyyu an laa yata'axxar def ko signe ne ko bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul arrière mooy taxawal fi nga taxaw def ko signe voilà ah mu ne wa qaala lahumaa mu wax ñaari ña ko doon jàppoo ña nga xam ne ñoom ñoo ko doon jàppoo di ko ëndi mu ne leen ajlisaanii ilaa janbi fa ajlasaahu ilaa janbi Abi Bakr mu ne leen toogloo leen ma yonent ma lay saar saam wax ñaar ñu ne leen teg leen ma ci wetam allahu akbar ha toog leen ma allah ar rabb rabb wal abdu abd allah <laughs> alayhi salaatu mu ne toogloo leen ma ñu loo ko ci wetam mu ne toogloo leen ma ci wetam ñu toog nee na ñu toogloo ko ci wetam wa kaana abu bakr radiyallahu anhu yusalli wa huwa qaa'id sayyid as-siddiq di jiite di julli bokk taxaw bi salaatin nabi voilà di julli mais yonent wala sarsam bi mu agsi dafa bàyyi yonent wala sarsam mooy jiite mais dafa nekk ci wetam ah léegi comme que moom dafa yonent wala sarsam dafa toog Seydina Siddiq moo nekk ci wetam di gis li muy def moom lu yonent wala sarsam muy julli moom lay topp nit ñi nag wan naasu yusalluuna bi salaati Abi Bakr nit ñi moom Seydina Siddiq lañ doon topp ndax moom lañ doon gis wan nabiyyu qaa'id mooy da doon wax di leen bu yonent bi alei saatu salaam ne allahu akbar sëgg ndànk ko doon wax ndax baat bi dafa feebuloon tellement affaire bi dafa metti woon mais si Siddiq dina ko dégg moom mooy jottali wax ci kaw ne allahu akbar nit ñi daal di topp ci saxaaba yépp topp ci bu yonent bi alei saatu ne sami allahu liman hamida léegi moom mu rabbana lakal hamdu wala walakal hamdu yooyu mën naa ne ah <laughs> nit ñi xa nit ñi topp ci mooy ñoom abu sayna abu wayu naasu yusalluna bi salaati abi bakr wan nabiyyu qaa'id yonent mi alayhi salaatu salaam nag moom dafa toogoon waaw waaw léegi comme ni beneen riwaaya imaamul Buxaari yi wax fa ja'ala abu bakr yusalli wa huwa ya'tammu bi salaati nabi sallallahu alayhi wa sallam wan naasu bi salaati abi bakr yo sayyidina abu bakr ni julli waaye moom da doon roy jullit yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam la doon topp kantaa nit ñi nag wan naasu bi salaati Abi Bakr kantaa nit ñi ñoom Seydina as-Siddiq lañu doon moom lañ doon topp buy li ñu doon moom lañ doon roy wan nabiyyu qaa'id sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa toogoon waaw léegi xadiis bi fii la yem kii ne xoola fa daxaltu ala ala ibn Abbaas fa daxaltu ala ibn Abbas nee ma dugg ci ibn Abbas nee bi ma sayyidatu Aisha nettalee nii ba pare ma daal di dem nag ci mawlaana ibn Abbas man eh, eh, Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud nee ma dem ci sayyidna mawlaana Bahr al-Bahr wal-Habr wa tarjamaanul qur'aani mawlaana ibnu abbaasin alayhi ridwaanullah alayhima nee na ma ñëw wax kii ma daal di ñëw ci ki nga xamante ne ni mooy euh, mawlaana ibnu abbaas ma ne ko alaa a'rid alayka maa haddathatnii aa'ishatu an maradi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam est duma la gaaral est-ce que duma la gaaral li nga xamante ni moom la ma Seydina moom la ma Sayyidatu Aïsha nettali ci feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ma ma ko waxee Mawlaana Ibn Abbaas ne haati ne ma andil andil waaw <laughs> mooy ayu nee na fa arabtu xadiisaha ma daal di koy wax lépp li ma sayyidatu Aïsha nettali ci feebaru yonent ma lay saar saam yooyu léegi nag mu ne famaa ankara minhu shay'an ghayra mu ne sayyidna Siddiq kii si sayyidna ab mawlaana ibn Abbaas amul lenn ci lu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax lum ne lum ne noonoo du nii wala boog daa juum waxu loolu dara waaw ghayra annahu qaala asammat laka ar-rajulu ar-rajulu alladhi kaana ma'a al-Abbaas qultu la qaala huwa Ali li ma wax rek dane ma euh, mais est-ce que tuddal na la beneen góor bi bi nga xam ne moo moom moo mooy ki jàppoon yonent bi alayhi salaatu salaam dane kenn ki Seydina al-Abbaas ak keneen mu ne est-ce que wax na la kooku nee na ma ko déedéet mu ne ma kooku al-Abbaas la waaw sëy mu ma kooku al abbas la léegi nañu ñëw côté bii nii eh, bala ñooy pare comme ça ñu tëje ko yéen insha taala ñu pare ñu jeexale fii mooy eh, gis nañ léegi nii que ne eh, li imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi doon wax ah ne man nañu ko boole Barira ak Nuuba bii na Seydina al-Abbaas ak kan Seydina Siddiq euh, non Seydina al-Abbaas ak Seydina ki nga xam ne mooy Ali ibn Abi Taalib beneen riwaaye boo xam ne dane ahaduhuma Usaama ibn Zayd bayna rajulayni ahaduhuma Usaama ibn Zayd mooy euh, beneen bi ne Seydina Usaama al Fadl Abbaas waaw kon euh, affaire boobu noonu nag nan lañ koy boolee mooy le fait que Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha tuddul keneen ki lan loolu lu tax loolu al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne mu ne fa xaraja bayna rajulayni ahaduma al abbas mu ne wa fassara ibnu abbas al aaxar ci al euh, téeréem bi nu mu tuddati euh, al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne fii mu ne mu ne wa fassara ibnu abbas al aaxar bi ali ibn abi taalib wa fi tariq al aaxar fa xaraja wa yadun lahu ala al fadl ibn abbas wa yadun lahu ala rajulin aaxar mu ne imaam Ibn Abbas fii dafa tekkee lii nii këne kooku ñe- keneen kooku dane moom Seydina Ali na Abi Taalib la ñëw na ci beneen yoon boo xam ne dane yonent bi saa dafa génn wa yadun lahu ala al-Fadl loxoom nekk ci al-Fadl ibn Abbas wa yadun lahu ala rajulin aaxar waaye loxoom beneen loxoom nekk ci keneen am na lu ma doon na fàtte mooy waxu imaam Ash-Shafi'i bi ne yonent ma saa saa feebaram bi benn yoon kese la jiite nit ñi mooy ñun gisoon nañ ne jiite woon na leen beneen yoon ah gisoon nañ ne jiit mooy xadiis bi Sayyidatu Aïsha ne affaire bi bi ne sotti leen ma juróom-ñaari baag yi est yaa ngi fàtte la ko lool sama xel da cee ñëw nii bu ma ko waxul dama koy fàtte waaw pour wan ne loolu euh, mooy al imaam euh, amaana loolu. kiiwu ko mooy bi euh, teewlu ko woon moom al imaam Shaafi'i sinon yonent bi saa saa du benn yoon kese la jiite nit ñi bi ci feebaram bi bim nee sotti leen ma juróom-ñaari bàggi boobu biñ ko ko sottee de sayyidatu Aisha nee na dafa jiite nit ñi après fa xatabahum te lool yawmul xamiis la woon loolu nag wute nag bii wute nag lii wute naag lii boobu moom moo leen jiite leen waxul woon dem leen ngeen wax Seydina si siddiq dane sotti leen ma juróom-ñaari baat bu ko defee ma dem wax ak nit ñi mu dem jiite leen xutba leen te gis nañ fii it kon lool mooy lim leen jiite ëpp na benn yoon voilà lool na ku déglu sax kii bi après doon lool ab laaj la woon bu nit mënoon a laaj voilà tontu baa ngoog sama xel a ci génnoon sama xelam ciy door a dem léegi continuons al imaam an-Nawawi kon mu ne kon ñëw na Seydina Mawlana Ibn Abbas moom moo tekkee que ne keneen kii Sayyidatu Aisha waxul Seydina Ali ibn Abi Taalib la mu ne ñëw na ci beneen yoon mu ne dafa génn ci loxo al-Fadl ibn Abbas ak loxoy keneen mooy ñaar ñoo ñoo ko jàppoo al-Fadl ak keneen mu ne wa jaa fii ghayri Muslim te ñëw na ci beneen riwaay boo xam ne newul ci imaam Muslim bayna rajulayni ahaduhuma Usaama ñëw mu génn ci diggante. ñaari nit ñoo xam ne kenn ki mooy Usaamatu ibn Zayd léegi nag lii lépp noo koy boolee mu ne wa tariqul jam'i bayna hadha kullu ni ñuy dajalee lii bayna hadha kullihi ni ñuy dajale yii mooy que ni annahum kaanu yatanaawabuuna al axda bi yadihi al wa sallam taaratan hadha wa taaratan zaaka wa zaak wa yatanaafasuuna fi dhalik wa haa'ulaa'i hum xawaasu ahli baytihi ar alkibaar wa kaana al abbas radiyallahu anhu aktharuhum mulazama li axdi lil axdi bi yadihi al karimati al mubaaraka sallallahu alayhi wa sallam aw annahu adaama al axda bi yadihi wa innama yatanaawabu al baaquuna fi al yadi al uxra wa akramu al abbas bi ixtisaasihi bi yadihi bi bi bi bi bi bi yadi wastimraariha laha lima lahu min as-sinni wal umuuma wa gayrihima wa lihaadha dhakaratu Aa'isha radiyallahu anha musamman wa abhamat ar-rajul al-akhar id lam yakun ahadun ath-thalath al-baqin mulaziman fi jami' at-tariq wala mu'zamihi bi khilaf al-abbas wallahu ta'ala a'lam imam an-nawawi mu ne we am na beneen mooy barira ak nuuba nag <laughs> bi al imam al-hafiz doon sànq <laughs> waaw ñooñu it ci lañu mu ne mu ne lii ni ñuy boole yii yépp mooy ñii ñépp jàppoo nañ ko waaw ñépp jàppoo nañ ko waaw lu tax mu ne parce que li tax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha tout le temps al euh, Abbas lay tudd ne al Abbas keneen ki du ko wax mu ne keneen parce que ñoom dañ ko doon awante xam nga sànk ñu la naan ñiy wax loolu moo tax imaam al-Hafiz Ibn Hajar dafa jàpp ne moom moom moom boole bii d'accordul ci boole bii par exemple <laughs> dinañ la wax après mais imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi li mu waxee dane boo gisee ñii nii ñëpp ñu tudd ñii nii ñëpp mooy que ne euh, dañ ko doon awante ngir loo loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw bu kii jàppee ba mu dox tuuti keneen ki jël wa yatanaafasuuna ñuy xëccoo fii daalika ci lool ku nekk bëgg koo jàpp te ñii ñooy ñi nga wa haulaay hum xawaasu ahli bayti rijaal al kibaar ñooy ñi jagoog moom mooy ñi ko gën jege ci waa këram moom yonent waaye saab-saab te nekk ay góor te nekk ay mag waaw mu ne wa kaana al abbaasu radiyallahu anhum aktharuhum lil axdi bi yadihi al karima al mubaaraka sallallahu alayhi wa sallam sayyidina al abbaas nag moom yoon ki nga xam ne moo doon invariable bi mooy nu mu mënoon demee moom da doon téye ñeneen ñi ñoo doon awante mais pas Seydina Al Abbas moom moom daa téye début ba fin bi waaw léegi mu ne aw wala boog annahu adaamal axda wala boog daf cee sax ci téye loxo yonent bi aleyhi salaatu ñeneen ñi di wa innamaa yatawaawu yatanaawabu al baaqun fil yadil uxraa ci beneen loxo bi la ñeneen ñi doon mooy bu kiy jàppee Seydina Ali après ñu jox Seydina Usaama après Seydina al-Fadl ibn Abbas ainsi de suite mu ne loolu amaana Seydina al-Abbas moom li tax moom kenn jëlul place mooy dañ ko te wa akramul Abbas bi ñu daal di koy eh, moom dañ ko ko jagleel ak tamit wal umuma lim nekk ak lahu min as-sinn ak tamit mu ci moo leen mag ñoom ñëpp ak tamit le fait mooy bàyyi te xam ak yu mel noonu mu ne looloo tax amaana looloo loolu lii moo wali hada lii moo tax zakaratu Aïsha moom sayyidatul ah, ah, sayyidina al-Abbas moom kese la tudd waaw wa abhama ar-rajul al-akhar kanta des mooy ko que dañuy awante kii tey bu kii téyee léegi balaa àgg keneen téye ndax dañuy barkeel waaw ci loxob yonent bi alayhi salaam ngir euh, ku nekk moom boo bëgg woo man xaba bii naa ko am mais Seydina Abbas comme que moom mag moom ñu terale ko lool mais beneen bi nag ñun nañuy awoo bopp say diggante Seydina Ali Seydina Usaama Seydina al-Fadl na Abbas radiyallahu anhu mu ne looloo tax tout le temps Sayyidatu Aisha daan keneen parce que comme que dañuy awante Seydina Abbas rek moo des mu ne loolu mooy li nga xam ne moo tax ah mu ne wallahu ta'ala a'lam waaw mu ne wax bahamati rajulul aaxar in lam yakun ahadu salaasa albaqin mulaaziman ndax li tax keneen ci du dana naan rajulul aaxar mooy parce que keneen ki nekkul koo xam ne dafa saxoo téye loxo bi jóg fi mu jóge ba ni ba fa muy jullee waaw fii jamii tariq wala mu'zamu te tamit julli ci gën a bari bi xilaafil abbas contrairement ak mawlaana ibn abbas sayyidina al abbas ibn abdul muttalib waaw léegi nag nga ne ma man am naa beneen affaire boo xam ne mooy wax nga fi sànq al imaam al xaafis ibn xajar wax na fi léegi que benn bi bariira la ak nuuba waa léegi noonu moom noo koy def foofu moom al abbaas intervenir waaw al abbaas ibn abdul muttalib interveniru ci waaw interveniru ci te en plus imaam alxaafis dane woy dane rot na ci saxiix ibnu xuzayma al imaam ibnu xuzayma bi lafdin xaraja bayna barira wa rajulun aaxar loolu mooy bur bur wanne nuuba góor la mooy bi muy wax ne tan bii nuuba mi am na ñu ne jigéen la mais déedéet déedéet góor la jàmb bu góor la waaw mu ne mooy léegi nag wax ji mooy loolu waaw léegi nag <laughs> waaw waaw mais loolu nag moom nu ngeen koy def ah moo xam nga waxoon na ne sayyidna al euh, imam an-Nawawi moom nee na wa yujma'u kama qaala an-Nawawi bi annahu xaraja min al bayt ila al masjidi bayna haadayni wa min thumma ila maqaami salaat bayna Abbaas wa Ali waaye problème bi mooy boole bi mu def nii xam nga moom dane imaam dane dinañ ko boole comme ni al imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi ah ñee dafa jóge wamin sàmma ilal dafa euh, génn ànd ak ñaar ñii ñoo la jàppoon barira ak nuuba après diggante seyna al abbas ak seyna ali aw wala boog yuhmalu ala ta'addud wala boog mooy dafa bari ñu ko doon jàppoo dafa bari te loolu li koy wane mooy riwaay imaam ad-Daaraqutni bi ne dafa génn ànd ak seyna Usaama ak seyna al-Fadl waaw kon loolu mooy wax ji wax ji mooy léegi nuuba ak barira moom ana nangaa leen def ñoom foo leen dugal fii kon si Seydina Abbas fii moom manul la nekk ñetti nit a ko jàppoo parce que bay na barira wa nuuba moom ak rajulun aaxar muy nuuba muy ñoo kooku moom manul la nekk keneen quoi <laughs> mooy du al Abbas eh, léegi foofu Euh, ci kaw waxu al imaam an-Nawawi bi rahmatullah alayhi que ne mooy ñi ñi ko doon jàppoo daa bari bu boobaa lenn lañ mën a wax ngir lu nar mu loo xam ne mooy mën a dëppoog li imaam an mujjee wax lii te ñu bari loolu lañ loolu lañ yaxal am ñu ko ci ànd ak moom mooy euh, rahmatullah alayhim que bi muy jóg ci saase. entre Barira la woon ak Nuuba waaye dañoo jóg biñ jógee taxaw rek di dem daanaka dañoo kii rek Seydina Abbaas jël ak keneen ñu avancé keneen Seydina Usaama wala Seydina Ali wala Seydina Al-Fadl keneen jël ba ni ñuy àggee foofu la loolu mën nañ koo boole noonu sinon loolu euh, mooy boole boobu sinon al imaam moom dafa jàpp ne non <clears throat> bii nii boole bii manna naa nekk waaw moom al imaam rahmatullah alayhi ci al fath dane non non non wa da'wa al abbaasi fi kulli marratin walladhi yatabaddalu ghayruhu mardudun bi dalil riwaayati aasim allati taqaddamat al ishaaratu ilayha wa ghayriha sarihun fi anna al abbaasa lam yakun fi marratin wala fi marratayni minha waaw moom dane moom boole bi xam na ki ko def mooy al imaam an-Nawawi mais tudd ko <laughs> imaam an-Nawawi moo def boole bii nii waaw <laughs> oh, euh, te imaam al-Hafiz gis nga sànk li mu doon wax ne imaam an-Nawawi da ko boole ne bon kii mooy bu Barira bi moom lay wax riwaaya Aasim bi muy wax ne moom euh, ne wa da'wa wujudil Abbas kanta euh, woote woo ne Seydina al-Abbas daf moom dafee nekk fii kulli marra ci saa su ne bu yonent ma lay saa saa moom moom tout le temps moom moo doon invariable bi ki dul woon changer ñeneen ñi nag di barkeeloo beneen loxo bi mu ne loolu noonu kene walladi yatabaddalu ghayruhu mardud loolu que kiy changer mooy keneen moo xam Seydina Usaama Seydina Ali Seydina Al Fadl mu ne loolu noonu lu ñu dàq la. lu tax bi dalil riwaayati Asim li koy tegtale mooy li koy dàq mooy riwaaya Asim bi te moom la doon wax sànq bi nga xam ne boobu moo tudd ñoom Barira ak Nuuba voilà <laughs> waaw mooy bi mu doon wax ne wa waqaa fi riwaayati Asim al-madhkur ne yonent mi alayhi salaatu salaam wajada xiffa fi nafsihi fa xaraja bayna Barira wa Nuuba voilà loolu noonu mu ne bo riwaaye boobu kën ne yonent bi alayhi salaam dafa yëg ak tan mu génn diggante jàppandu ci ki nga xam ne mooy Barira ak Nuuba eh, mu ne loolu day dàq ne foofu moom de toute façon Seydina al Abbas ne wu fa woon mais loolu <laughs> bu dee al imaam al xaafis dàq na ko wax nañ la sànq nan mooy li nga wax sànq ne mais man am na lu ma jaaxal al Abbas mooy constant tout temps mais Barira ak Nuuba nag boobu moom mënuñoo nekk ñett moom waaw. <laughs> waaw ñaar kese lañ léegi al abbas ma ne la ah lool de liñ ci mën a wax kon bu boobaa ngir mu ànd ak boole al imam an-Nawawi bi rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom ci boroom xam-xam yi rahmatullah ala jami mooy ne mooy la euh, mooy ne euh, ci bariira ak nuuba la njëkk jàppandu ñu jóg rek biñ jógee taxaw léegi Seydina Abbas jël ak keneen ñuy continuer ba ci yoon bi keneen awu waat ca des ñuy demaat ba ci kanam keneen awwaat waat ca des ndax ñett lañ Seydina Ali Seydina Usaama ak Seydina al-Fadl ibn Abbas waaw léegi ñu aw Seydina Abbas awu Barira moom nag bosam deñul mu téye continuer moom ba fañ àgge mais ñeneen ñi ñoo doon changer nuuba moom peut-être Seydina Ali après Seydina Usaama après Seydina al-Fadl ibn Abbas wala Seydina Ali ci fin bi waaw loolu mooy loolu lañ la ne loolu man nañ ko euh, li nga wax sànk ne mais man looloo ma jaaxal nuuba nuuba ak Bariira mi ñu tudd fële nag boobu mu man Abbas new nag la al imaam al-Hafiz Ibnu Hajar ne wane ne lii nii boole bi kënee wootewu ne al temps mu ngi fi woon mar duudun loolu lu ñu dàq la lu ñu soril la waaw mar duuda loolu lu ñu dàq la bi dalili riwaayati Asim ndax riwaaya a Aasim bi mooy biñ la tuddal léegi nii xam nga al imaam al Buxaari al imaam al xaafiz sànq mu ngi naan eh, eh, imaam al an-Nawawi nee na wa yujma'u kama qaala an-Nawawi bi annahu xaraja min al bayt ila al masjid bayna haadayni wa min thumma ila ila maqaam maqaami salaati bayna al Abbaas wa Ali aw yaxmilu ala ta'addud loolu noonu mu waxoon ne bon Euh, mooy riwaaye bii ne Bariira ak Nuuba la woon mu ne liñ koy boolee comme ni al imaam an-Nawawi wax mooy ne dafa génn ci kër gi ànd ak ñii bi mu demee bay jege fa muy jullee Seydina Abbaas ak Seydina Ali daal di ko aw loolu noonu li mu gën a niru mooy imaam al-Hafiz Ibn daf ko riwaa daf ko riwaaye ci imaam an-Nawawi daf ko nettali bil maana waaw mooy <coughs> mooy ne et utiliser wul lii nii utiliser wul expression yi al imaam an-Nawawi utiliser sinon al imaam an-Nawawi moom li mu wax mooy li ñu wax léegi. waaw te boo demee ci sharhul minhaj bi muy shara xadiis bi nii la ko boolee nii la ko waxee waaw imaam al-Hafiz nag kon li ñuy gën a mooy daf ko def riwaaya bil maana daf ko tudd noon moo tax mu ne aw yaxmilu ala ta'addud wala mook mu nekk loo xam ne dañ koy yenn lim xew daa bari mooy ñi ko awu daa bari waaw këne say di euh, diggante barira ak nuuba ñoom ñoo jël ba ca ba muy jege fa muy waaju julli seydina al abbas ak seydina ali loolu al imaam an-nawawi en tout cas man gisuma foo xam ne loolu la wax mais li muy gine niru mooy al imaam al xaafis daf ko jële ci moom bi maanaa mooy riwaaya bil maanaa da ko nettali ci keneen euh, ci loo xam ne moom ay mooy ak boppam la utiliser ba mu utiliser loolu nag tënk ko mooy tuddul exactement li imaam an-Nawawi wax mais imaam an-Nawawi boo demee ci Sharhul Minhaj lii ñu la wax loolu la wax te al imaam al na man d'accordu ma ci affaire boobu façon boole boobu d'accordu ma ci waaw parce que lii nii day wane ne kon loolu Seydina Abbas moo fii ne tout le temps mooy lan kon loolu man da nekk waaw ndax riwaay bi leer na ne fii moom hein fii nii moom al abbas new fi woon sarihun fii anna al abbas lam yakun fii marra fii moom mooy cette fois ci new fi wala fii maratayni minha waaw wala même ci ñaar euh, yoo xam ne moom nekku woon wallahu alam buur yàlla xam léegi nag ci kaw loolu mooy avant muy wax loolu lii nii euh, moom al imaam al xaafis ni mu dëgërale moom mbir mi moom dane déedéet déedéet moom affaire bi lenn la li dëgër mooy lii mu ne zaada al ismaili boo demee ci kitaabul adaan bi muy shara xadiis bi moom al imaam al xaafid ibn xajar al asqalaani rahmatullah alayhi mu ne ma ne zaada al mooy bi muy wax qaala qawluhu qaala huwa ali ibn abi taalib mooy bi ubaydillah ñëwee wax ko seydina mawlaana ibn abbaas ne ko ndax duma la expose li ma sayyidatu Aisha nettali ci feebaru yonente mi alayhi salaam mu ne haati mu daal di indi nee na weddiwu ci dara waxul dara da cee juum wala boog lii nii du nii wala da cee juum lu dul lenn rek la ma wax ne ma est ce que wax na la ki nga xam ne keneen beneen nit bi ki nga xam ne al abbas la tuddal mooy baayam moom mawlaana ibn abbas est ce que tuddal na la keneen ki mu ne ma noo ma ne ko noo mu ne ma kooku mooy ali mu ne zaadal ismaili imaam alxaafis ne li tax ma ma ma ne ma ne boole bee ñi ko wax tuddul imam an-Nawawi mais moom lay ci jublu ak ñi ak ñi ànd ak moom ñi ko wax que ne loolu lu ñu dàq la que ne loolu wootewu googu que ne dañ ko doon awantu ñu bari ñoo doon awantu benn loxo bi moo tax mooy barkeelu beeg ak yooyu yooyu yépp lu ñu dàq la lu tax parce que zaad al ismailiyu al imam al ismailiyu mi def ci mustaxraj al euh, Abu Bakr al ismaili mi def mustaxraj ci lan ci saxiixu imam al Buxaari rahmatullah alayhi waaw téere la boo xam ne nag bon ñun gisuñu ko waaw <laughs> waaw téere boobu bu amaam solo la mm, waaye euh, gisuñu ko léegi nag imaam al imaam al xaafis mu ne zaada al ismaayiliyu al imaam al dafa yokk moom bi mu indee xadiis bi mooy rek day ñëw xadiis yi imaam al buxaari yi al imaam al buxaari daal di solo moom da koy solo mais ci yeneen yoon ci yeneen yoon lay jaar waaw comme mustaxraju imaam Abu mu yi ñu def ci Sahih imaam Muslim ak yooyu loolu mooy mustaxraj voilà day ñëw mais du jaar ci yoon yi imaamul Buxaari yi jaar voilà mais day indi même hadis bi mu jaar ci yeneen yoon loolu nag waxoon nañ la que ne bari na ay jariñ yoo xam ne bon fii du bërëb bi tam am na yuñ ci junjoon bokk na ci yu mel nii par exemple di leeral eh, wax ji nga xam ne moom la Mawlaana Ibn Abbaas wax ne kooku Seydina Ali la mu ne zaadal Ismaayili al imaam al ismaa'ili moom ci mustaxrajam ci min riwaayati Abdurrazaaq mu jaar xadiis bi jaar ci yoonu Mawlaana ibn Abd Abdurrazaaq as-San'aani boroom al-Musannaf an Ma'mar mu jël ko ci Ma'mar ci yoon boobu noonu foofu dane lan la Mawlaana ibn Abbaas wax walaakin Aa'ishata laa tatiibu laa tatiibu laa tatiibu nafsan lahu bi xayr mooy mu ne foofu sayyidatu eh, Mawlaana ibn Abbaas dane Ubaydillah ne eh, ne ko kooku Ali la sauf que sayyidatu Aïcha moom moo ko tudd moo moo ko moo ko bëggul woon a tuddal yiw googu mooy doonu ko woon moo moo moo ko doon bañ a tudd waaw moo ko doon bañ a tudd waaw léegi mooy moo doon bañ a tudd turam foofu mu ne wal ibni ishaq al imaam al hafiz ci al fath mu ne wal ibni ishaq fil yi ñëw na tamit luy dëgëral lii ma wax riwaay boo xam ne ci Mawlana Ibn Ishaq mooy borom euh, al-Maghazi borom siira bi euh, euh, ci fil yi ci Maghazi yom mooy téereem bi ani Zuhri boo xam ne nag ci az-Zuhri la ko jële waaye lool mursal la <coughs> waaw te mursalu al imaam az-Zuhri yi boroom xam-xam yi dañ cee dañuy dañ cee wute li ëpp nag dañ ne noo mursalu imaamu Zuhri yi wéruñu waaw moo tax ku mel ni al imaam Yahya ibn Ma'in naan marasilu zuhri laysat bi shay waaw mooy eh, mu ne mooy bu imaam az-Zuhri ñëwee nettali loo xam ne waxul ki ko jële te mu xew jamono yonent bi alayhi salaam ak mooy yooyu mu ne moom lool du dara al imaam Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil tudd nañ ay mbiram fan yee ta boroom siyaru eh, a'lamun nubala muy al imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi moom dane marasilu zuhri kal mu'dal li annahu yakunu qad saqata minhu ithnaan wala yasuuqu an nadunna bihi annahu asqata saxaabiya faqat walaw kaana indahu an saxaabiyin la awdaxahu wala ma ajaza an waslihi waaw <clears throat> voilà mu ne mu ne walaw annahu yaquulu an ba'di asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ah waman adda marasilu zuhri ka mursali eh, sa'id ibn al-musayyib wa urwatu ibn zubayr wa nahwa fa innahu lam yadri ma yaqul naam mursaluhu ka mursalu qataada wa nahwi al imaam al al al al-dhahabi mu ne marasilu al imaam az-zuhri moom mu'daleen wa mu'dalu saaqitu minhu ithnaani mu'dal ci ilmul xadiis mooy càllale boo xam ne deux personnes ñoo xam ne ñoom ñoo war a taqaloo ci càllale bi dañoo soteendoo ñoom ñoo nekkul ci càllale bi waaw ndax al imaam az moom jëlee na ci saxaaba yu ndaw yi ñoom naa Anas ibn Malik ñoom moom ci ci catégorie boobu la bokk ci tabaqaat yi moom taabi'i la waaw mais dafa bokk ci ñi nga xam ne sigaaru taabi'in yi nga xam ne ñu ñu gis ci saxaaba yi ñu ndaw ñu lañ gis te bariwuñu waaw am na yeneen taabi'in yoo xam ne mooy ñoom dund nañu ak ay saxaaba mais jëlewuñ solowuñ ci ñoom benn li nga xam ne mooy xadiis léegi nag mu ne moom al imaam al al al-Dhahabi rahmatullah alayhi mu ne maraasilu Zuhri kal Mu'dal mu ne maraasilu al imaam az-Zuhri moom Mu'dal nuru li annahu ndax moom kat yakunu qad saqata minhu ithnaani waaw ndax imaamu Zuhri bu tuddul saxaaba bi mooy ne possibilité ñaar tëb ci li muy nettali day am. wala yasuuqu te nag ñun manuñu an nazunna bi bihi annahu asqata as-sahaabiyya faqat ñun yaak manuñoo njort ci imaam az-Zuhri bu defee mursal que ne saxaaba bi kese la tëb comme li nga xam ne noonu lañu miine eh, mursal waaw mursal wa mursalu mooy loo xam ne saxaabi yu saqat saxaaba bi lañ suti waaw mais euh, léeg-léeg euh, même gars yi dinañ euh, mursalu saxaabi yi dañ koy wax ak yooyu mais waxuñu côté boobu côté bii mooy li nga xam ne taabiin bi mooy taalibi saxaaba bi dafa nettali lu xew jamono yonente bi alayhi salaam sans mu wax intermédiaire bi ku ko jëlee te moom leer nañu fekkewu ko mu ne bu dee imaam Zuhri bu tuddul saxaaba bi c'est possible deux tëb mu nekk mu'dal la te ya te am ñun nekkuñ amuñu njortu ko ne imaam Zuhri dina wax dina waxu xadiis boo xam ne mursal la fekk benn saxaaba kese li ci sote waaw walaw kaana indahu an saxaabiyin la awdahahu bu doon ne lool jële woon na ko ci benn saxaaba kononte koon dina ko leeral wala ma ajaza an wasli te doonul woon euh, lottu te doonul woon ba euh, bañ a goow doonul bañ a euh, jokkale xadiis bi waaw waaw walaw annahu yaqul al imam adh-Dhahabi mu ne bu doon imam az-Zuhri da doon wax an ba'd ashaabi nabi sallallahu alayhi wa loolu kon doon na kon bu boobaa loolu day baax te loolu xam nañ ko loolu moom parce que jahalatu saxaabi la yadur mu ne nag wa man adda mursal zuhri ka mursal sa'id ibn al-musayyib wa urwat ibn zubayr wa nahma fa lam yadri ma yaqul képp koo xam ne yow da ngaa jàppe mursalu imaamu zuhri yi nga jàpp ne mook yu sayyidina sa'id ibn al-musayyib yi ñoo yem parce que mursalu sa'id ibn al-musayyib hatta al imam ash-shafi'i ak muhaddithuna yi muhaqqiquna yi ci muhaddithuna yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne mursalam moom baax na parce que euh, al a'immatu salaasa al al al abu xanifa al imaamu malik al imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ñoom ci li gën a lii seen ngir mooy dañuy jàpp ne ñoom dañu utiliser mursalun saxiix imaamu shafi'i daf ko bañ ne non parce que man na suti lu bari te loolu moo wax man na nekk ne moom du saxaaba kese lu suti ñooy jaxaala yoo xam ne ñoo xam ne tudd leen parce que wéruñu loolu lépp nag lañ ciy daw moo tax ñu ne non non loolu duñ ko jëfe te loolu la muhaddisuuna yi ëpp ci ñoom ci muhaqqiquuna yi ànd ak imaam Shaafi'i mais sauf que imaam Shaafi'i da ne ba mu des mursal bu mel ni bu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nga xam ne moo doon sangu taabi'iin yi moom nga xam ne dafa euh, daanaka bu ñu càmbaree ay mursalam yëpp dañuy gis ne jokkaloo na mu ne nag ku nekkoon mursalu imaamu Zuhri yi moo ki Sa'id ibn al-Musayyib yi ak Urwatu ibn Zubayr ñoo yem mu ne kooku xamul li muy wax. waaw <laughs> waxa naam li am mooy mursalam comme mursalu Qataada la ak ñi mel ni ñoom loolu la boroom eh, al al al al al al siyar al a'lam an-nubala di al imaam az-Zahabi wax moo tax eh, eh, riwaay imaam Ibn Isaaq bi ci loolu la bokk waaw <laughs> voilà mu ne foofu mu ne walaakinnaha foofu imaam az-Zuhri mu ne walaakinnaha waaye laa taqdiru ala an tadhkurahu bi xayr parce que foofu mu ne imaam alxaafis mu ne lii tamit mën na nekk luy jàppale li ma wax kënee boole bee baax du du du dañ koy dàq kënee sayyidatu Aïsha jamono jooju moo man loon a tuddal Seydina Ali loo xam ne euh, mbaax googu noonu waaw mais <clears throat> lii nii moom la al imaam alxaafis ibn Hajar moo tax moom lii la jàpp ne mooy ne imaam euh, sayyidatu Aïsha moom moo moo moo tuddul moom mbir mi kenn la waaw Seydina Ali la moom la woon ndax lan mu ne mu ne mu ne li koy njëkk a wane ndax euh, euh, euh, Mawlaana Ibn Abbaas dafa leeral tout le temps que kooku Seydina Ali la waaw kooku Seydina Ali la waaw moo tax moom dafa jàpp ne boole bële loolu tawahum la ak ak def def la la waaw <laughs> mu ne wa hada tawahumun mimman qaalahu wal waaqi'u xilaafahu waaw mu ne loolu mooy boole bële bi al imaam wax wax naa la tuddul kan la na ne loolu def def la la ca ka ko wax loolu waaye li xew mooy wute na ak loolu waaw ndax li anna ibn Abbaas fii jamii riwaayaati saxiixa jaazimun bi anna al-mubhama ali fa huwa al-mu'tamad wallaahu mu ne ndax al imaam ah, Abbaas de ci riwaaye yépp riwaaye yi wax ci xadiis bi yépp dafa dogu ne kooku Seydina Ali la waaw kon nag mu ne lii nii mooy li nga xamante ni nii fa huwa al mu'tamad wallahu alam mooy ne keneen ki Seydina Ali la du keneen waaw <laughs> waaw mooy ne fii Seydina Ali la léegi nag boo ko ne parce que waxu imaam alxaafis bi mooy loolu la wax mooy kon ñaari wax yaa ngoog boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi <coughs> ñenn ñi dañu ne non li imaam an-Nawawi wax lool la boole bi mu def loolu la parce que xam nga euh, waxu imaam annaw euh, alxaafis bi it mën nañ ko tontoo leneen mooy ñile mën nañ ko delloo delloowe leneen mooy mais léegi euh, dëgg la mais riwaaya Aasim bi nag bu dee tout le temps kii la tamit Seydina Ali la ci riwaaya Mawlaana Ibn Abbaas yi tout le temps mu ne Seydina Ali mooy keneen ki ta kon léegi Bariira ak ak ak ak Nuuba nag ñoom ñaar de toute façon ñetteel amu fa <laughs> waaw <laughs> loolu benn affaire la en plus ci biir wax ji mooy <clears throat> ñun xam nañ ne euh, xam nga lii la ñenn yenn ñenn ñi naan parce que Sayyid Sayyidatu Aïsha moo bëgguloon a wax moom doonul dafa jàppaloon li tax mooy dafa jàppaloon naa Ali le fait que ba nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam Euh, euh, euh, ca Muraysiya bañ koy tuumaal ak njaaloo bon c'est yonent bi alayhi salaam dafa laajoon saxaaba yi waa këram ñu ko jege ñoom Seydina Ali seen avis <coughs> ci affaire bi affaire bi mu yàggee alquran waxu ci dara Seydina Seydina Ali ibn Abi Talib ne woon yonent bi mais suñu borom tëjul say mbir ci benn soxna kese mooy dëgg la problème bi am na waaye yonent bi alayhi yow da yenu xeet wi. mbiru xeet weeg loolu lépp nga nar boole problème wu ay ay ay ay ay sa soxna ñu koy tuumaal njaaloog yooyu mais jigéen ñi bari nañu ñu ne loolu nag loolu Sayyidatu Aisha affaire boobu daf ko metti woon loolu Sayyidatu Sayyidna kii wax euh, Ali wax daf ko metti woon loolu loolu noonu moo taxoon euh, ba yenn yi doon mooy doonu ko woon tudd yu bari waaye loolu euh, loolu loolu loolu dëgërul wax jooju noonu dëgërul lu tax lu tax parce que <laughs> al imaamu muslim aywa ngir wane ne que ne même bu dee riwaay al imaam al ismaayili bi loolu li ñu mën a wax dañu naan affaire bi mooy jamono jooju tuddalu ko woon yiw googu waaw mooy ba mu koy nettali ubaydillah gisul woon mooy euh, parewul woon ngir tudd yiw googu ngir sayyidina ali ibn abi taalib mais sinon que doom boobu loolu la def ba ni mu ba ni ñu génnee àddina ñoom ñaar loolu amul la nga ne ma ah loolu yow fii mu ne da taxaw rek naan amul ana man mooy sa dali ma ne la al imaamu muslim ibn al hajjaj dafa solo ci kitaabu tahaara hmm? baabu taw baabu ci buntu li nga xam ne mooy at tahaara mooy mooy laab baabu buntu at tawqiitu fil mas'i ala al xuffayni mooy eh, teg eh, tawqiit mooy lanati teg euh, mooy mason alal xuffay ni ñaata yoon mooy bon délai bi délai bi voilà délai bi voilà délai wu mason alal ni de de kañ à kañ lañ mën a masaa li nga xam ne mooy xuff yi waaw délai boobu noonu foofu noonu ci bunt boobu al imaam al muslim mu ne wa haddathana ishaaq ibn ibrahim al hanzali mu ne nettali nañu ishaaq ibn ibrahim al hanzali qaala nee na mooy Isxaaq ibn Raahawayh mu ne qaala haddasanaa Abdur axbaranaa Abdurrazaaq mu ne ki ñu nettali ma Abdurrazaaq ibn Hammaam ibn Naafi al-Himyari mooy abdu borom Musannaf qaala mu ne axbarana Thawri ki ñu nettali mooy Thawri muy Sa'iid ibn Sufyaan ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullah alayhi an Amr ibn al-Qays al-Mulaa'i mu jële ci Amr ibn al-Qays Amr ibn Qays al-Mulaa'i Abu Abdillah al-Kuufi al-Bazzaaz rahmatullah alayhi an al-Hakam ibn Utayba mu jële ci al-Hakam ibn Utayba al-Kindi rahmatullah alayhi al-Kuufi rahmatullahi alayhi an al-Qasim ibn Mukhaymira mu jële ci al-Qasim ibn Mukhaymira al-Hamdani Abu Urwa rahmatullahi alayhi an Shurahbil ibn Hani mu jële ci taabi'i bu mag bi Shurahbil ibn Hani ibn Yazid ibn Uyayk mu ne Abul Miqdam mu ne ataytu Aishata as'aluha an al-mashi ala al-khuffayn fa qaalat alayka bi ibni abi Talib fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam voilà liy dajji wax jooju que ne loolu doolu ku dégge waxu Mawlaana Ibn Abbaas bi que ne mooy déppi boobu doonu ko woon tudd li koy dajji mu ngi nii doonu ko woon tuddal yiw mooy loolu amul Mawlaana Ibn Abbaas jubluwu ci loolu lu koy wane Shurahbil Shurayh bokk Ibn Haani Shurayh na man damaa ñëw ataytu Aïshata damaa dikkal sayyidatu Aïsha radiyallahu anha asaluha di ko laaj anil masi alal xuffayni di ko laaj ci masaa xuff yi fa qaalat mu ne ma alayka bibni abi taalib waaw mu ne maa ngi lay dénk demal ci eh, seydina ali muy ali ibn abi taalib demal ci moom waaw fa salhu nga laaj ko nga laaj ko ndax fa innahu ndax moom ali kat radiyallahu anhu kaana nekkoon na yusaafiru ma rasulillah da doon voyage yi da bari mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam daanaka daanaka tukki bu mu def ànd na ak moom mais Tabuk demul woon voilà parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne ko woon mu des fa ba naafiq wax mu ñëw dab ko mu ne ko ama tarda bi manzilati haaruna min muusa ghayra annahu la mooy Tabuk demul woon naka noonu fatxu Makka euh, non manaan fatxu Makka bi yonent mi moom mu nga woon Yaman yaman la jóge fekk si ko sino bu dul lool fu yonent mi alayhi salaatu salaam doon doon doon doon dem di di di di voyage yi da doon ànd ak moom moom Seydina Ali ibn Abi Taalib Sayyidatu Aïcha ne demal ci moom nga laaj ko parce que moom da doon ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam di di di di di di di di voyage ak moom lu bari nee na ma dem laaj Seydina Ali mu wax ma mbir mi léegi kooku bu doon du ko tuddil yow xoolal beneen riwaay bi am na riwaay boo xam ne da Shurahbil ibn Hani ba léegi ci imaam euh, Seydina mooy bi bi ci imaam Muslim teg dane moom Shurahbil ibn Hani dane sa'altu Aïshata anil masi ala al-xuffayni fa qaala fa qaalat i'ti Aliyan fa innahu a'lamu bi dhaalika minni fa ataytu Aliyan <laughs> voilà voilà Sayyidatu Aïsha ne Shurah Shurayh ibn Hani nee na damaa ñëw dikkal Sayyidatu Aïsha laaj ko ci li jëm ci masa masaa xuffu yi hein fa qaalat mu ne ma itti aliyan demal ci sayyidina ali demal la la demal la ali fa innahu ndax moom aalamu bi daalika minni moo ma ko gën a xam man sayyidatu Aisha masala bi may laaj mooy man na ko tontu ah sayyidatu Aisha mos yaakaar nga ne masalal fay ni manu cee tontu mais loolu mooy li boroom xam-xam yi wax léeg-léeg dinañ la laaj yow boroom xam-xam bi masala nga xam ne boo am na koo xam ne moomu ko gën a maîtriser ma ma koy laaj ah ma jox la numéro diw waaw beneen boroom xam ndax moom kat côté bii moom loolu moom moom bi mu ci def man defuma ko mooy wala moomu ko gën a xam Sayyidatu Aisha lool ki ki ki nga ñëw bay reconnaître ne moo la gën a xam kooku loo loolu loo moomu ci ëpp xam-xam moomu mais reco yaakaar nga ne ko lool gan yiw moo ko gën a rëy ku dégge waxu Ibn Abbas bi loolu mooy waxu dëgg waaw mooy waxu dëgg parce que Sayyidina Aisha man lii c'est sûr que <laughs> waaw te bi al imaam an-Nasaa'i soloo na ko al imaamu Ahmad na ko noonu al imaam Ibn Maaja mu ngi tamit ci sunan ad-Daarimi rahmatullah alayhi moo tax loolu uh, waxi caaxaan la voilà mooy <laughs> waaw <laughs> waaw mu ngi noonu sa'altu Aishata radiyallahu taala anha dam newoon eh, eh, eh, riwaay imam an-Nasa'i bi moom shura shura Shurayh ibn Hani mu ne sa'altu Aishata radiyallahu anha al-mas'al al-khuffayn même kii la mu ne ma fa qaalat i'ti Aliyan fa innahu a'lamu bi dhalika minni fa ataytu Aliyan fa sa'altuhu an al-mashi fa qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna an yamsaha al-muqiimu yawman wa layla wal musaafiru thalatha ha ci kitaabu tahaara at tawqiitu fi mashi alal xuffayni lil muqiim <laughs> waaw yow ki ñëw nga laaj ko mu ne la ah demal ca diw ndax moo ma gën a xam moo ma ko gën a xam lii nga may laaj loolu gan yiw moo ko ëpp doole nga naan doonu ko tuddal yiw kon li muy wax mooy bon loolu c'est non loolu dëgg waaw mooy jamono jooju la woon te c'est fini mais mu ngi mel ni mais xaalisa Seydina bi bi ku ko doon nettali Abu Darda te xadiis bi euh, mu ngi ci saxiix saxiix imaam Muslim bu ma juumul mu ne dañoo newoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam jekki Seydina Abu Bakar di ñëw ñu waaxu waaxu tàng yonent bi salaam ne seen waa de am na am na lu ko am na lu am na am na lu mu gis lu kii de mu ñëw toog waaw nettali yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko damaa amoon ak Ibnul Xattaab Omar daa am lu ñu benn problème différent bu amoon suñu diggante ma dem di ko jéggalu mu bañ ne ma jéggalu ma la waaw jéggalu la mu ñëw di wax Seydina Omar ne ko jéggalu ma la mu dem nag ci yonent bi aleyhi salaatu salaam après nag Seydina Omar entre temps boo xelam ñëwaat mu dem ngir jéggalu ko ñu ne ko bon Aboubacar mu dem xam na ne ci yonent bi aleyhi salaatu la jëm mu dem. bi muy dem nee na yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Darda nee yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ngi mera mera mera mera mer Seydina Omar dafa ñëw rek mu dal ci kawam xaaru ko sax mu nekk fay expliquer amaa taariku li saa saaxi bi yéen lan moo tax du ngeen ma bàyyil sama àndandoo bi yéen ñépp laa woo woon Quraysh ma leen di woo ma ngeen ne ma waxu ngeen dëgg waxoo dëgg moom mu ne wax nga dëgg waaw nee na Seydina Siddiq nekk ci ginnaaw naan ko yonent ma lay saa saar man maa man maa man man maay man maay ki nga xam ne bon mooy man naa ne man maa ko tooñ mais yonent ma lay saar saar déggul loolu waaw léegi différent yi mooy loolu rek kii bi muy ñëw daa fekkoon loolu après jeex na kii bi mu ñëwee mu naan ko demal ndax moo ma gin a xam ki naan demal yow nga yaakaar ne man yow yow waxal rek waxal la dëgg rek yow ki nga jàppal koo xam ne doo ko waxal yiiw ban yiiw moo gën a gën a màgg ñuy laaj ci mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam nga demal nga laaj diw ndax moo ko gën a xam alors que man man naa cee tontu ah Sayyidatu Aisha manoon na ci tontu ah, am na ci xam ah, mais kee moo gën a xam te ki fi xam mooy Sayyidina Ali ibn Abi mu ne ko dem demal nga gis ko. da doon voyager ak yonent bi alayhi salaatu salaam beneen tagg lan moo gën a rëy tagg que ne moom fu yonent bi alayhi nekkoon mu nga fa. <laughs> kon <laughs> hakada noo tax daal mbir mangoogu ñenn ñi nag dañu euh, dëgërël waxu imaam an-Nawawi ñenn ñi ne li imaam al-Hafiz wax la euh, euh, wallahu taala alam kon insha allahu taala kon tey ñu yem nii ci jataay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci la onze ci gàddaayu ci yonent mi alayhi salaatu salaam ci feebaram bi jataay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci xadiisu yi muy digle ne Seydina Siddiq mu jiite moom alayhi salaatu wassalaam muru Abaa Bakrin fal yusalli binnaas bii di ñëw ñu gis yeneen i riwaaya inshaa Allahu ta'aala wallahu ta'aala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in